abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alaa nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi ashar al-aashir anhu radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala baynamaa rajulun yamshii bitariiqin ishtadda alayhi al-atashu fawajada bi'ran fanazala fiihaa fashariba summa xaraja fa-idaa kalbun yalhasu ya'kulu ath-tharaa mina al-atash faqaala ar-rajul laqad balagha haadhal kalba minal atashi mislu alladhii kaana qad balagha minnii fanazala al-bi'r famala'a khuffahu maa'an thumma amsakahu bifiihi hattaa raqiya fasaqa al-kalb fashakara allahu lahu faghafara lahu qaaluu ya rasulalahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna lana fil bahaa'imi ajran faqaala fi kulli kabidin ratbatin ajrun muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin lil buxaari rahimahullah fashakara allahu lahu faghafara lahu fa adxalahu aljanna wa fi riwaayatin lahumaa baynamaa kalbun yutiifu birakiyyatin qad kaada yaqtuluhu al-'atash iz ra'athu baghiyyun min baghaayaa banii israa'iil fanaza'at muuqahaa fastaqat lahu bihi fasaqat faghufira lahaa bihi al-muuq al-khuf wa yutiif yaduuru xawla rakiyatin wa hiya al-bi'r kon al-imaamu al-xaafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy ñëw ba léegi ci buntu bi juróom-ñetteelu buntu bi ah fukk ak <laughs> fukk ak ñett <laughs> fukk ak ñetteelu buntu bi muy numéro treize chapitre numéro treize ah. ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon nañ xadis bi nga xam ne moom la de ak taasi'u ci buntu bi mooy juróom-ñeenteelu xadis di xadis numéro neuf waaye di tàmbalee téere beeg léegi moo doon xadis numéro cent vingt cinq téeméer ak ñaar fukk ak juróom eh, mooy xadisu al imaanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna mu doon wax ci pàcc ngëm yàlla ay branche fa afdaluha la ca gën waaw qawlu mooy waxu laa ilaha illa allah wa adnaha imatatu al ada an al tariq moom lañ gisoon tey inshaa allahu taala ñu war a continuer hadith bi nga xam ne biñ tàmbalee téere beeg léegi mooy hadith numéro cent vingt six mooy hadith numéro cent vingt six téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn waaye bi Eh, ci al imaamu Nawawi ci garab gii mu ñuy présenté ci toolu ñun ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim muy garab gi di di leeral que ne yoon wi lay indi nag ci toolu ñuy baax yii aka bari yoon yooyu yoon yi jëme ci yiw dañoo bari mu ne al ashir ci garab gii nag di chapitre bi bunt bi lii mooy juróom mooy fukkeel bi mooy hadith numéro 10 waaye di 127 di 126 liñ tàmbalee téere baleeg mu ne anhu mu ngi koy jële ci sahaaba bi mu jële yi ñu romb nii muy mawlana abu hurayra ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa ko joowoon ci waa daws <laughs> abu hurayra <laughs> radiyallahu anhu bi ñëwee tuub leen <laughs> na waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni kii laaj ma may kan ma wax ko que ne daw sa laa jóge yeneen tubaab saa dafa sëgg <laughs> nee na ma foog ne ah dara <laughs> nee <laughs> mu ne ko man yaakaaruma woon ne daw sa am na ku baax ku ma ne Allahu akbar waaw nga noonu la Amr at-Tufayl Amr ci waa daw la bokkoon radiyallahu anhu benn saxaaba la woon dafa teel tuub dafa ñëw yeneen tubaab saa fekk ko Makka après lu mu tuubee mu dem di woo waa ndaw si nag ngir ñu dugg ci l'islam moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu wax ñoom Seydina Abu Dar ma ko fekkoon tamit jógoon Ghifaar radiyallahu anhu ne ko yéen manu ngeen a manu ngeen ak man fii waaw léegi da ngeen di fe euh, da ngeen di fexe dem ba ngeen dégg sama mbir ngeen ñëw léegi moom daa dem ne day woo waa Daws ay ay mooy tribeem quoi <laughs> comme ñu ne woon buñ joxoon misaal moom <laughs> Bawol la jógee <laughs> daal di ñëw ci yonent bi yeneen bi alay salaam ne ko yow manoo def ak man màkk fii ndax màkk daa taroon temps yooyu waaw rawatina ab étranger bu xam ne day ñëw fii gars yi dañ lay sonal quoi léegi mu dem nag di woo comme bu doon <laughs> ki ñu misaal mu dem di woo waa Bawol waa Bawol bañ <laughs> waa daw bañ <laughs> naa ñu ne séeréeru Saafeen ya wala séeréeru Morola Morola ay fële ca ah, ca Thiès ah, ca côté Zagba ca Morola wala ñu ne joolaaya bañ nañu fee ca mbokk Casamance <laughs> wala pël ya bañ nañu fële ca Fuuta bañ leen woowee <laughs> loolu la mooy waa Daws waa Daws bañ <laughs> léegi Tufayl nag euh, bi mu déggee mbiru yonent bi alayhi salaam euh, mu ngi Medina mu dem nag di wax yonent bi alayhi salaam ngir daal moom waa Daws na leen ñaan na leen ñaan yàlla alak leen quoi ndax waa Daws ñoo yées ñoo mat woo naa leen ci sa diine ñu bañ kon ñaanal yàlla buggal leen alak leen <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam ne <laughs> non mu ñaan yàlla jéggal leen te indi leen ñoom waaw <laughs> indi leen ci la léegi délégation bala di ñëw bésub Xaybar après juste après xare Xaybar lañ ñëw Medina laata xare Xaybar boobu di jeex lañ ñëw Medina euh, fekk fa euh, Sibaar ibn Ghurtufa radiyallahu anhu nga xam ne moom mu la fa yonent bi alayhi salaam bàyyi woon mu yor intérim bi mu toogal fa yonent bi alayhi salaam délégation waa ndaw su ñëw don Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhum léegi bi ñu ñëwee laaj ana yonent bi alayhi salaam ñu ne daa dem bu xare de te Xaybar la dem neewuñ fanaan nañ toog xaar ko dañ ne wu ci saase nañ dem fekk ko fa waaw bala mu sumb ñu sumb koog moom ndeem <laughs> dañuy dóori ñëwit ñu bokk koog moom ñu daañ deme fekk yonent bi saa saam xare Xaybar ba pare euh, waxoon nañ la mu daldi waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum ndax ñu jox leen ci euh, màng mi ñu jox leen ci au final pour ba ñu dugg ci détail <laughs> léegi kon <laughs> waa daw si nag ñooy ñooñu quoi <laughs> waaw xam naa yonent bi saa saam doo fàttali ko lu ko Tufayl waxoon quoi ne ko moom ci waa daw si la jëkk yonent bi saa saam sëgg ne man foogoon naa ne daw su ko baax newu fa allahu akbar allahu akbar kon mu ne al ashiru euh, fukkeelu xadiis bii nag anhu mu ngi koy jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu alayhi mu ne anna rasulallahi kana dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala dane baynama rajulun bi nga xamante ne nii rek benn góor yamshi la doon dox bi tariqin mooy day nettali nettali ñoo xam ne ñooñu jiitu woon waaw waaw muy ak tarbiyatu bil qisas di di di di yar di ko jaare ci ay histoire yoo xamante ne nii yu amoon la waaw waaw maa kaana xadiisan yuftara gis nga nettali alquraan yi nettali sunna maa kaana xadiisan yuftara amu fi benn nettali boo xam ne dañ koo sos waaw moo noonu ma ne la woon kañ loon wax naan waa ñu ngi naan ab sëriñ la du wolof nag de waaw boobu moom moom <laughs> du wolof ab arab la waaw naan sëriñ la moom jàmbaar la ba bind na tafsir ba pare naan affaire yi wóorul na nettali ñuy nettal alxuraan c'est pas assuré que ne loolu noonu la demee kooku bu yéefir la ci boppam parce que kooku moom amul amul amul amul moom mbir yi daa leer ci moom du jaahil de waaw te alxuraan boobu mu naan moom lay firi gis na ci laaya bopp ci suuratu Seydina Yuusuf alayhi salaam maa kaana hadiisan yuftara sa waaye de c'est pas obligé mu nekk noonu quoi kooku kooku kay yéefér dina lii ak tarbiyatu mooy di euh, euh, euh, yar di ko jaare ci ay nettali waaw mu ne baynamaa rajulun ba nga xamante ne nii benn waay yamshi doon na dox bi tariqin ci ci aw yoon sóobu aw yoon di ko dox di cheminer di dox di dem léegi istadda alayhi al-atash eh, eh, mu tar ci moom mar mu mar lool yóbbalam amul dara lu yor amul benn toq ndox bu mu yor yor dara te gisul fenn fu am ndox ci alentours yi waaw na ci yoon wi sori léegi nag borom bi xéewale ko fa wajade bi mu continuer di dox nu muy gën dox mar ngay gën tar borom bi def nag mu trouver benn euh, teen ci yoon wi benn puits mu gis daj benn tur benn benn teen fa nazala fiha mu wàcc ci biir teen bi waaw wàcc ngir naan fa sharib mu daal di naan summa ginnaaw gi xaraja mu mu génn nag bi mu naanee ba alhamdulillah ah xaraja mu génn bi mu génnee noonu rek fa ida kalbun yalhat mu gis benn xaj buy rombo ci wet gi bu mu seen yalhat moom mu ngay yalgat <laughs> gisoon nañu garab tam yee yalhat ah non non loolu ci kii bi lañ ko gisoon ci suuratul a'raaf bi walillahi alhamdu wal minna koor bi jeex na jeex na tamit <laughs> jeex na ci vingt-huitième jour ba walillahi alhamdu wal minna ah bam naan eh, eh, eh, misaalu waa ji nga xam ne aataynaahu watlu alayhim naba alladhi aataynaahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin fa mathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath waaw mooy loolu foofu lañ gisoon euh, yëlxas mooy wolof danaan yalgat mooy di génne làmmeñ wi comme xaj ni génne làmmeñ nga xam ne moom bu sonnee day génne woon làmmeñ yi nekkee noonu kese yi day génne làmmeñ yi tout le temps rek xaj mu ngi génne làmmeñ yi <laughs> waaw <laughs> léegi nag mu gis xaj boo xam ne nag yëlxas kii nag yalgatul parce dara dara moom day yalgat waaw waxoon naa boo ma nee lu yàl ngan ma ne lam loolu la ko wolof di waxe mooy génne làmmiñ bi ni xaj di def rek wala yow mosoo gis xaj yaa fay <laughs> sa ñoojoor googu ni mu baree xaj nga naan lan <laughs> fa ilaa kalbun yaloot waaw hein xaj boo xam ne mu ngay yalgat di génne làmmiñ wi yakulu sara min al atash mu ngay lekk suuf si waaw mu ngay lekk suuf si lu tax mooy ban bi ab ban minal atashi ndax mar waaw mu jàpp comme que ci fi mu gis dafa génn gis xaj bi ci wet gi mais comme que foofu teen bi sorowul mais xaj bi nan lay duggee ci biir teen bi <laughs> hein mu ngi mar di lekk ndox mi nga xam ne suuf si nga xam ne ban bi nga xam ne daa xaw a tooy waaw mu ngi noonu mu koy lekk lu tax minal atash ndax lan man ci muucu waale ndox may jóge ci loolu mu man ko mu man a mu man a ah assoupir li nga xam ne mooy soif bi mu am mu man koo mu man koo mu man koo faj ah bi waa ji gisee loolu fa qaala rajul nee na waa ji ne ah mu def constat ne laqad balagha hadha al kalba waaw laqad dëgg-dëgg balagha jote na hadha al kalba bila xaj min al atashi ci mar mislu lu mel ni alladhi li nga xam ne qad balagha minni la man daloon ci mar jote ma ci mar te maa ngi nii borom bi may na ma ma naan ba ne ba ba ba ba sant ba toog ah moom mii li li ma daloon sànq ko dal de mooy daa mar nu mu def fa nazala al mu wàcc ci teen bi comme nam fa wàcce woon sànq di na di nandal boppam waaw léegi nag mu wàcc fa mala'a xuffahu ma'a fekk daa soloon ay dalli der mooy ay kawas yoo xam ne ci der la ay sànke mu daal di koy jël alhamdulillah remplir ko ndox def ci ndox mi alhamdulillah duy ko feesal ko ndox summa amsakahu bi fiihi mu daal di koy ŋànk ci gémmiñam waaw mooy mu ŋànk ko ay bëñam ngir ah loxo yi la war di jàppandoo di yéeg nan lay téye mbir mi foofu moo tax daa jàpp duy kawas bi ba mu fees kawasu der bi nga xam ne du senn mu matt ko yéeg ak loxo yi nag ak tànk yi di yéeg waaw moom la naan summa amsakahu bi fiihi hatta raqi mu daal di koy mat téye ko gémmiñam ak ay bëñam kawas bi fees ak ndox di yéeg ba ni mu yéege bi mu yéegee ba àgg ci kaw fa saqa al kalba mu nàndal wëgg xaj bi mooy jox ko mu naan bi mu defee lool fa shakara allahu lahu waaw mu ne fa shakara allahu lahu waaw borom bi daal di gërëm li mu def sant jaam bi li nga xamante ne moom la def nangu jëfam ji waa ji mu def yoole ko ci ba tax la fa ghafara la mu daldi koy jéggal mboolem bàkkaar yu mas a def ah léegi qaalu bi yonent bi saa saa waxee lii qaalu saxaaba ya fa newoon ne ko mais radiyallahu ya rasulallah mais ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mais wa inna lana fil bahaa'imi ajra mais yonent ñun ndekee kon euh, bàyyi ma yi hein am nañ ci yool bu buñ defee njekk ci ñoom est-ce que buñ defee njekk pour bàyyi ma dañ ci am yool fa qaala yonent bi saa mooy ab laaj la mooy dañoo étonné wu. <coughs> ah kon <coughs> gi mu nandal ak kii bi rek tax na moom borom bi jéggal na ko ah ba ba euh, nangul ko loolee jëfam ju rafet joojee gërëm ko ba fay ko ah ñu ne ko mais kon yonent bi alayhi salaam kon ndekete hii kon ñun buñ defee njëkk ngir bàyyi ma yi dañuy dañuy am fay fa qaala yonent bi alayhi salaam ne leen fii kulli kabidin ratbatin ajr nekk na ci bépp res ratbatin boo xamante ne bu tooy la ajrun pay loolu mooy lan hein loolu mooy bépp zaatu kabid bépp loo xam ne lu am res la hein lu am kër la di dund nga daal di def ci moom yiw defal ko yiw rafetal jëme ci moom loolee da ngay am pay ci loolu nga def loolu mooy bu leen yaakaar ni def yiw ci nit ñi kese la yem xatta animal yi mbelentaan yi yooyu boo defee li nga xamante ne mooy yiw mbir ñoom yow loolu danga ci am pay kon nag mu ngi noonu léegi mu ne muttafaqun alayhi li lañ ci ñëwaat mu ne lii al imaamu al Buxaari rahimahu llahu taala ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo waaye na ko noonu al imaamu Maalik ibnu Anas ah, imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu wa arda dina ko ci Muwatta ah naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ak al imaamu Abu Dawud as-Sijizi as-Sijistani rahmatullahi alayhi kon nag mu ngi nii lii la yonent ma lay saasa léegi ñu continuer parce que imaamu Nawawi da ci indi beneen riwaaya mu ne wa fii riwaayatin lil Bukhari mu ne nekk na. Eh, ci riwaaya beneen riwaaya boo xam ne imaamul Buxaari rahimahullah moo ko solo dane fa shakara allahu lahu fa ghafara lahu fa adxalahu aljanna foofu dane c'est mooy hadis bi dafa dem ba ne Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi saa saam fa shakara allahu lahu borom bi gërëm la mu def sant la mu def nangu la mu def faye ko yoole ko la mu def fa xafara lahu ba moo tax mu daldi di koy jéggal waajoojee waaye mu teg ci fa adxalahul janna waaye mu dugal ko ci loolee ci sababu loolee mu def aljanna mu dugal ko ci aljanna ja'alana allahu min sukkaaniha voilà mu ne kon nag euh, loolu mu ne wa fii riwaayatin lahuma dina ñëw euh, après bu nekk ci riwaay yi fan le ñëw insha allah nañ jël li wax ba pare ngir bañ a couper euh, le le le le le fil insha allahu taala mu ne wa fii riwaayatin te nekk na ci beneen nu ñu soloowe hadis bi beneen version boo xam ne bu leen ñeel muy imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima foofu dane baynama kalbun yutiifu bi rakkiya foofu yonent bi alayhi salaatu salaam dane baynama kalbun bi nga xamante ne nii rek benn xaj yutiifu mu ngay wër ndax xiif bi rakiya di wër benn teen moo tax al imaam an-Nawawi mu ne rakiya mu ne wa yutiifu mooy yaduuru mooy yaduuru mooy day wër xawla rakiya mu ne wa hiyal bi'r rakiya loolee mooy teen mu ne daa benn ba nga xamante ne benn xaj daa maroon di wër benn teen boo xam ne mënu cee dugg te mar na te ndox mi moom ci tuutee des waay waay waay waay waay waay waay mar gi daal di koy escanté moom xaj bi tuutee des rek mar gi escanté ko moom xaj bi léegi lu xew lu mu def mu ne iz ra'athu baghiyun min baghaya bani israil ci noonu la ko gis benn jaaykatu boppam bu jigéen kii jaaykatu bopp yi banu yi mooy ci prostituée yi benn koy jaaykatu boppam <laughs> moom la war araam naan baghi boo déggee <laughs> baghiyun loolu mooy <laughs> mooy ab prostituée koo xamante ne nii day jaay boppam waaw mu gis ko fa nazaat muuqaha mu daal di xëcc dindi muuqaha mu ne al imaamu Nawawi ci suuf mu ne al muuq al mu dindi euh, kawasu der bi mu soloon moom ndaw si mu dindi ko fastaqat lahu bi mu daal di koy nandal moom xaj ba jaare ko ci euh, kawasam boobale sàkkul ko ci mooy sàkkul ko ci ndox mooy mu utal ko ci ndox ci teen bi fa saqathu ginnaaw gi mu daal di koy ginnaaw gi mu daal di koy mu daal di koy nàndal wëgg ko fa ghufira laha bi ñu daal di koy jéggal moom ndaw soo sëlee malgré lu yées lim nekke muy jaay boppam mooy jaay gi muy jaay boppam way daa lum la laaj man laa ji na nekk tubaab moom ah, am na lu ma ci xam rek waa prostituée nga euh, ne jaay boppam nit nu muy jële boppam di ko jaay waaw <laughs> ah, ah, nga dëgg boobu leerul rek laa jëlaat yaa ngi sa <laughs> jaay boppam mooy la <laughs> loolu ngay laaj jaay boppam mooy ndaw soo xam ne moom day may nit ñi ñu àgg ci moom en échange xaalis wala dara waaw mooy day am ay relation sexuelle ak kenn mais tarifé koo xam ne daganu ko voilà yéenay nekk mu nekk ku am carte léeg-léeg <laughs> bu dee réew yi nga xam ne dañ koo légaliser doo dañ koo légaliser doo suñu bos dalaa jaaxal avay ah, xamoo woon ne loolu dafa lii ma wax nii daa dagan Sénégal mooy ci ci ci loi bi ci loi bi dagan naa jigéen bu am carte bu ko neexee bu sëy léegi comprendre mooy mu sëy ku ko neex mais ku sëyeeg moom da koy jox xaalis waaw lay wax moom tarifam lii da nga joxe door a àgg ci moom waaw après mu jeex nga dem sa yoon keneen ñëwaat lu mel noonu noonu daal lay dunde walla iyaazu billaah loolu mooy jaay boppam ah léegi kon euh, lii la xadiis bi euh, euh, daal di wax kon léegi nag ñu ñëwaat ci affaire yi kon euh, hadith bi mu njëkk indi mooy version bi bi mu laa bëgg a wax mu ne baynama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alayhi al-atash loolu noonu al imam muslim rahmatullah alayhi moo ko indi ci mu ngi ko indi moom bi mu ko soloowe ndax imaamul Buxaari soloo na ko wax nañ la ñeneen ñu ko soloo mu ngi ko indi ci kitaabu salaam baabul fadlu saaqil bahaa'imil muhtarama wa it'aamihaa ah muy bi nga xam ne kitaabu salaam buntu bi nga xam ne gëneelu euh, nandal bàyyi yi nga xam ne dañ leen a wormaal ak di ko jox lekk euh, loolu loolu loolu dinañ ci ñëw après waaw dinañ ci ñëw après lu tax muy wax loolu al muhtarama mooy eh, loolu suraax yi ko def nag waaw imaam muslim waxoon naa la bindul loolu deful loolu waaw <laughs> dinañ ñëw ci loolu insha allahu taala kon imaamu muslim rahmatullah alayhi mu ngi ko soloo ci buntu wa kanta al imaamul rahmatullahi alayhi moom da ci bërëb yu bari indi nañ ko ci kitaabul wudu baabul maa alladhi yughsalu bihi sha'rul insaani moom daa gën a dam dafa sutkin de trop imam <laughs> pas de trop mooy <laughs> mooy dafa da dafa ñaw noo imaamu Buxaari rahimahullah xoola xadiis moom la mu ci génnee te du lool kese indi na ko ci ñeenti bërëb <laughs> mu ne buntu bi nga xamante ne nii ci kitaabul wudu noo imaamul Buxaari yi boobu moo tax moo tax kenn du moom de waaw wolof bi boo foogee ne al imaamul bo- bo- bo- ba daan Bukhari oui c'est quoi ça Bukhari alors que booy tudd sa sëriñ ne façon màggal bu nga màggal te sa sëriñ yooyu ñii ñii la ñuy ñii la ñuy duut baaraam de façon yii ah <laughs> waaw <laughs> waaw ash-shaykhani radiyallahu anhuma bu yaakaar ne ay nit ordinaire lañ ñun doon xam nga ne moos waxu yonent bi alayhi salaam rawatina waxam yi dina dëgër ñi nga xam ne ñoom la borom bi terale ci kaw suuf ñaar ñi mu tànn ne ñooñu ñoo ko ñoom la borom bi terale waxu yonent bi alayhi salaam yi ci dina dëgër ñoom ñaar la borom bi def ñoom ñoo ko dajale yaakaar nga ne ñooñu moos yow bu dul woon dara war ngaa xam ne waxu yonent bi saa saam solo du ko toppatoo yàlla tere bu yi ci ñi di dëgër fekk nga xam ne ñooy référence ci bépp domaine ci wàllu xadiis te domaine yépp a soxla ñëw ci seen téere yi mooy ak moom alquran ñooy référence ultime yi alquran sunna te boo bëggee am waxu yonent bi saa saam bu leer nañ alayka maa ngi lay dénk Sahih Imam Bukhari ak Sahih Imam Muslim rahmatullah alayhima yàpp nga ne ñooñu moos yeewloo na ñus eh, eh, doyadal bi nga xam ne rien que bu ñu leen di tudd rek da ngay jàpp ne xanaa benn ay ay ay ñaari ay euh, yaa subhaanallah te leen tudd ñoo xam ne xaaju ñeena jege ci we di galab ay jool loo matul fa loo matul nangam nangam ma ne yooyu ngay wax nga nag te muslim te mooy tudd ñoo xamante ne nii wallahi bu ñu fekke woon ñoom seen seen jamono jamono ñii imaamul Buxaari imaam muslim waxuma la rek du ñu nekk seen taalibe de loolu daa sori non loolu moom dafa sori moom mais taalibe seen seen kër mucc ci seen taalibe sax du am du ñu am dara yaay toog ak ñoom <laughs> wallahi fal naxtarim al ulama al amilin huffaaz sunnati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw nañuy wormaal wekk boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo jëf seen xam-xam wattu waa wattaakoon sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu <laughs> ku jàpp ne duñu dara mooy yow yaa du tus te yaa xamul dara loolu wanewul lu dul ne sa ndacc ak ñàkk ak suufe ak fa nga nekk parce que c'est normal tamit waaw ndax laysa sara ka suraya xam nga bënit bii ku ci nekk ah yow xam nga ne ka nekk ca njom boxtalu biddiw yi man nga koo bañ a gis loolu la moo tax du ñu leen jox seen dëgg waaw loolu rek lay lay lay wane waaw léegi nag yàlla tere nga teg ci nag di ñaaw ay ay ay ay kaddu yooyu yooyu adressé ci ñoom waaw loolu mooy la nasaraan la waaw les babes d'un du du dans un marigot pion <laughs> n'atteignent pas hein, la balance comme <laughs> xam nga ne moos eh, eh, eh, kii bi mbott bi nga xam ne mu ngi ci force bu nëbbi bari salte naa ngoo ngoo ngoo fii ngoo xam nga ne moos nga xam ne buy kii nga gis kii bi di euh, gémmiñ gi am yu ci yu ciy jóge comme ay genre tifli ah di tëb a dal ci ndox mi. gis nga tiflitam yooyu di jóge te lépp ci salte gi lay jóge di génnaat di duggaat loolu jotewul pattax pattax ma nga xam ne mu nga weex tax nekk ca kaw nii yëdi naaw <laughs> yàgg gaay nag. loolu mooy misaal mi gën a ndaw yow yow foofu la seen distance mel moo taxit lu ñaaw li ngay wax yaag njugub ah yaag njugub buy mbéewal yaa yam sa kaw ngay mbéewal rek <laughs> waaw chauve moo xam ne day mbéewal di tuur ndox di pisse ah foog ne asamaan si day tooyal nekkete yoo oh, mbir mi ci kawam lay delluwaat mooy yow nag sa yu ñaaw yépp ci yow lay kii ndax wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli waaw kon nag mu ngi noonu kon ñii nañu ko bu bu bu ay akbar kon <laughs> mu ne fa moom fi ko di premier bi ko di kitaabul wudu buntum jàpp baabul maa'i ndox mi nga xam ne alladhi yughsalu bihi sha'rul insaan ndox mi nga xam ne dañ hein euh, karaw nit <laughs> kantaan ak nekk fi di leeral yooyu taxu ñoo jóg ah voilà léegi indiwaat na ko ci yeneen bërëb indi na ko ci euh, euh, baabul ci kii fi shir bi ah fi nga xamante ne nii moom la baabu fadl saqyil ma waaw ngëneelu di di di di nandal ndox di joxe nit ñi ñuy naan indi na ko nag ci kitaabul mazaalim baabul abaari ala ala turuqi idaa lam yuta'adda biha buntu bi nga xam ne teen yi nekk ci yoon yi bu dee ne ci lool waaw loolu am solo la finalement mu indi ko ci kitaabul adab baabu rahmatin naasi wal bahaa'im yërmande gi nit ki war a am. ngir nit ñi waaye ngir lu mu war a amal bàyyi may voilà kon foofu yëpp la ko di léegi nag kon euh, moom euh, kantaari bi nga xam ne moo gën a bii bi mu indi nii moom al euh, bi al imaamu Nawawi rahimahullah indi lii mooy bi mu indi ci baabun fi shirb baabun fadli foofu mook bii moom benn la voilà mook riwaay bii benn la xamante ne euh, voilà léegi ñu jàll kon mu ne wa fii riwaayati lil Buxaari am na nag ci benn riwaay bu imaamul Buxaari bi mu ne fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu lool alhamdulilah loolu mooy bim fi mu njëkk indee xadis bi mooy xadis numéro 173 ci kitaabul wudu bi ñu waxoon sànq baabul maa'i alladhi yughsalu bihi sha'rul insaani a bi mu ko njëkk a indi foofu la indee bii nii mu wa lil Buxaari waaw da booba mi mu indi haddathana Ishaq qala akhbarana Abdus Samad qala haddathana Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar qala sami'tu abi an abi Salih an abi Hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan ra'a kalban yakulu thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu fa ja'ala yaghrifu yaghrifu lahu bihi hatta arwahu fa shakara Allahu lahu fa adkhalahu al-janna waaw fa shakara allahu lahu fa adxalahu janna li riwaaya fii la léegi mu ne wa fii riwaayatin lahuma baynama kalbun yutifu bi rakiya kanta boobu noonu mu ne baynama kalbun bi nga xamante ne benn xaj e, daa nekkoon e, e, lu mu walla yutifu doon wër bi rakiya bi nga xamante ne benn xaj boo xamante ne nii da doon wër loolu eh, al imaam al Buxaari eh, kii imaam Muslim mu ngi ko indi ci kitaabu salaam tamit baabu fadli saaqil bahaa'im al muhtarima wa it'aamiha mooy buntu yu indi bee rek voilà boobu dana wa haddathanii Abu Taahir qaala akhbaranaa Abdullah ibn qaala axbaranii Jariir ibn Haazim an Ayyuub as-Saxti as-Saxtiyaani rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn an Muhammad ibn Siriin an Abii Hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam baynamaa kalbun yutiifu bi rakiyatin qad kaada yaqtuluhu al-'atash إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقعها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به kon mu ngi noonu voilà kon fii la ko al imaamu Muslim daal di indi kan al imaamu al-Buxaari rahimahullah indi na ko ci ñaari dërëb benn bi mooy kitaabu ahaadiisil anbiyaa'i salawaatullahi alayhim baabun foofu andi na ko haddathana Sa'id ibn Tarid qala haddathana ibn Wahb qala akhbarani Jarir ibn Hazim an Ayyub mooy as-Sakhtiyani male an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam baynama kalbun yutifu bi rakiyatin kana yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyyun min baghaya bani Isra'ila fanaza'athu fanaza'athu fa ghufira laha kon riwaay yëpp kon gis nañ leen fu nekk ba nga xam ne noonu lañ ko de walillahi alhamdulillah benn mbir nga des mooy ñu ñëwaat xadiis bi ci lu gàtt ah insha allahu taala mooy ak lëkkaale ñu am ci dëkk ci ci ak suñu bunt bi mooy ne euh, fii ci ma alay salaam imaamu Nawawi rahimahullah tudde buntu bi kenn buntu yoonu yiiw yi buntu yiw yi dafa bari mooy xattaa bàyyi ma bi eh, eh, léegi eh, <laughs> boo defee jekk ci moom borom bi dina la fay waaw ah, loolu ça nous interpelle surtout wolof wallah nekkul rek yi nga xam ne moom lañuy yar xam nga waa ji yor bali bali bi moom di ko yar yaakaar ci tabaski bii di ñëw ñu ngi ci shawwal jóge ci kori bi mu am ci ay dërëm ay koppar koom dina ko waajal di ko toppatoo lu ne di ko jëndali ngooñ ay repas ay lu ne di ko compte di ko taf toggal ceeb léeg-léeg wala wala wala laax lu ne loolu waxuñu lool kese xam nga yooyu moom danga ci am intérêt mais façon bàyyi ma yépp waaw muus yi ngay romb ci mbedd yeeg yooyu yëpp bul romb bu tëdd bi fees rek teg ko comme niñ ko waxoon déedéet c'est quoi ça koo xanaa xeer moo moo moo nekk ci xol bi déedéet yooyu ak bàyyi ma yoo xam dangaa daye ñoom gis leen ñu sonn waaw gis xaj boo xam ne ci mbedd mi kenn toppatoo muy lekk ci mbalit yeeg yooyu bi gis nii nii xaj bi bu wër ci poubelle bi amul dara yow sa kër am na lu fa nekk au minimum jëlal benn kii ci ndox nga dekkal nga def ci ndox teg ko moom wóor na dina ci naan ku ne lii fan la kiy naan lu dul tawee xanaa inondation yi wala seen seen caaxoñ yi ngeen kii sànni ko butitu jën yéeg yooyu mu ñëw di ko mar ngir naan ñu ka koy romb noonu yow boo xamee xalis mooy yow est-ce que tu continuer à faire ceci da continuer def noonu lii rek yeneen tubaab yi sax sax nee na fii kulli kabidin rotbatin ajr ci lépp loo xam ne dafa am res wu tooy mooy day dund di dund waaw ndax bi nga xam ne daa faatu mooy day wow waaw rat ajjir am nag pay léegi <laughs> boo gisee nag ñoom Imam An-Nawawi rahimahullah def fadlu saaqil bahaa'im al-muhtaram al wa it'amiha Imam Muslim wax naa defur buntu yi kitaabu salaam la def ñeneen ñoom imaamu Nawawi rahimahullah def fadlu